mu ne ma ne imaamu Nawawi rahmatullah mu ne wa yasihu dina wér al intikaafu intikaaf saa asbiir ak gendeeku asbiir waahida benn kese benn waxtu walaxdatin ab benn waxtu waaye walaxdat ak gendeeku genn benn instant kese waahida genn mu ne liñ ko takke nag ci suñu mbokk yi ñun Shafi'i mooy mat suñu mooy ak sax des boo xam ne ngay des boo xam ne yazidu dina yokk tuuti ala tumaniyati ruku' adna ziyaada mooy yow boo booy julli boo rukkoo allahu tari ba pare allahu akbar bu ko jël say loxo teg ko sa oom gis nga rukkoo boobu ni nga ni nga fay dale lu ci yokku tuuti rek lu toll noonu doy ci intikaaf képp bu koo ci jàkka ji doy mu ne loolu mooy li gën dëgër loolu mooy li wér hada huwa sahih mu ne am na ci wa fii xilaafun shadun fil am na xilaaf boo xam ne bu beru la ci suñu mazhab bi ñun Shafi'i waaw mu ne wala naa wajhun annahu eh, i'tikaaful maar fil masjid min ghayri lubs loolu imaam an-Nawawi xaafil mu ko doon wax léegi Ibn Hajar mu ne am na benn wàll ci ñun Shafi'i que ne mais kii romb ci jàkka ji sax ah kooku même bu fa kooku loolu bu amee yéene i'tikaaf wala mu ne waaye wal mashhuurul awwal li gën a siiw nag ci suñu mazhab lii dëgg la am na wàll la ci suñu mazhab waaye li gën a siiw mooy li ma la njëkk a wax que ne lu gën a néew fii li daal loo mën a kii mooy boo rukooree dal nga fay dal boo cookee tuuti rek doy na lu toll léegi nag imaamu Nawawi nag ci la doon wax ne fa yanbaghi li kulli jaalisin fil masjid li intizaari salaat aw li shughlin aaxar min a min aaxira aw dunyan an yanwiya al i'tikaaf waaw fa yuhbasu lahu wa yusaabu alayhi maa lam yaxruj min al masjid fa idaa xaraja summa daxala jaddada niyyata niyyatan uxraa waaw Allahu akbar mu ne kon nag lii nag bi ñu xamee lii. que ne i'tikaaf daal ma ne yooy yëpp jaru ko fi lu instant yi rek doy na lu ko ci def lu toll noonu baax na mu ne looloo tax nag ah mu yell nag jaadu waaw li kulli jaalisin képp koo xam ne aji toog nga fil masjid ci jàkka ji lintidaari salaa di xaar julli yow da ngaa ñëw tey la ñëw masha Allah def sa tahiyatul masjid yi toog di xaar julli heure wax yu jot mu ne la yow ba ngay ñëw yéeneel i'tikaaf yéene ko yéene ko yéene ko gaaw nga profité yéeneel waaw. aw li sugulin aaxar wala sax dañoo ñëw ci jàkka ji voilà parce que leneen bon dañoo waroon a bale jàkka ji léegi yow nga ñëw di xaar ñeneen ñi mu ne la booy ñëw noonu yéeneen itikaaf jamono ji ngay nekk ci jàkka ji voilà min aaxira moo xam loo xam ne da ngeen a ñëw bale jàkka ji mbiru añ alaaxira la ndax yool bi la ci borom bi def wala loo xam dañoo am lu ñu war a waxtaane ci mbiru quartier bi mais imam bi moo ne nañ leen daje ci jàkka ji parce que jàkka day jariñ loolu waaw ñu ko mu ne yow boo ñëwee ci loolu ñëwal itikaafal waaw uxra aw dunya mbiru alaaxira wala àddina aw yan win an yan wi i'tikaaf an yan wi i'tikaaf yi yëpp na ci yéene i'tikaaf waaw bu ko defee borom bi dina ko takkal yéeneem googee ba pare daal di ko ci yoole fekk génnul ci jàkka ji mu ne même bu génnee kon jekki eh waaw gars yi na ko yow fàtte nga indi aspirateur bi wala bale gi te yaa ko waroon a indi mu dem këram génn yow boo génnee ñëwaat booy ñëwaat yi yee salaatal sa yéene ne jamono ji nga fiy nekk yëpp da ngay nekk koo xamante ne da ngay euh, euh, euh, i'tikaf nga yee salaat sa yéene koo nga waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hmm? mu ne <laughs> mu ne walaysa lil i'tikaf i'tikaf nag amul zikrun maxsuus ab tudd woo dañ naan ah ku i'tikaf nag lii nga war a si kara bu jagoo wala fa'lan axar si wàllu fi fil masjid bi niyyatil i'tikaf amul beneen jëf amul ñu ne la par force boo i'tikafee par force da ngay jàng alquran par force da ngaa war a julli par force da war a nangam mu ne yooyu yëpp amu ci. moo gën nag buñ la dañ la wax kenn forcé wul ne par force mu am xam nga ne mos def yooyu gën voilà mu ne loolu loolu noonu amul beneen jëf lu dul rek yéenee ne damay i'tikaf loolu rek doy na walaw takallama bi kalaami dunyan aw amila sana asan xiyaatati daw xayriha wala sa waa ngi def na intikaaf mais ñëw wax mbiru àddina yoo xam ne du loo xaram ci jàkka ji loo xam ne comme ni ñu waxoon di ko lijjanti foofu mu wax yi voilà wala sax bu jëfee mu mu am loo xamante ne nii daa am lu mu fay jëfaate comme mu yoraale benn lu muy tricoté boo xam ne lu muy ñawale wala di ko ràbbaale yor <laughs> yoraale ko ci jàkka ji wala yeneen mais bon yooyu nañ ko moytu quoi parce que yooyu moom yooyu day xaw a jaxa désacraliser jàkk ji quoi mais awaa <laughs> ah mu ne loolu lépp bu ko defee lam yab lam lam yubtul i'tikafu wa ah, voilà wala lam yabtul i'tikafu wa ah, loolu yàqul li nga xam ne mooy euh, li nga xam ne mooy i'tikafam léegi kon masala bi kon gis nañ néewaayam li gën a néew que ne euh, loolu insha allahu taala mooy li Shafi'i yi ñi imaamu Nawawi wax euh, mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër quoi waaw que mbir mi daal loolu wax waaw soxlawul ñu naan la par force nga def fu jour wala nangam ak nangam te lii mooy li imaamu Nawawi wax quoi waaw nit ñi ginnaaw boo xamee lii da may ngay profité saa booy dem jàkka. ak noo fa demee na nga yéene ne bu ma demee damay intikaaf waaw allah waaw mu ngi noonu loolu nañ ci bàyyi xel wallahu taala léegi nag masala bi daa war a kii intikaaf war mooy dañ cee sartal woor wala déet waaw al al xaafiz mu ne wa qaala Maalik wa Abu Haniifa wal aktharuun yushtaratu fil i'tikaafi as-sawm falaa yasihhu i'tikaafu muftir waaw waxtajju bi hadi al ahadith mooy hadith yi nga xam ne moom la shara ci sahih imam muslim nga xam ne yi wax noonu day wax intika yoo xam ne saa salam da koo def ci al ashrul awaaxir ci koor ngeeg yu mel noonu léegi mu ne kon imaamu Malik ak imam Abu Hanifa rahmatullah alayhim ak ñu ak ñu ëpp dañu ne intikaaf dañ ciy chartal koor ah waaw mooy dañ cee chartal koor waaw mooy il faut waa ji woora ah, il faut waa woor kon nag du wér indikaafu koo xam ne dafa dog mooy wooru kooku doole foog nga woor nee nañu tegtaloo xadiis yi xadiis ne saa imaam muslim mooy te moom lay indi fii moom ci fii an ibni umara radiyallahu anhu kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'takifu al-ashra al-awaakhir te sayyidatu Aisha même kaddu yooyu la wax ba pare teg ci ne di mu génnee àddina mooy yeneen saa sam intikaaf ci fukk yu mujj min ramadan ci ramadan bi mu imaam sayyidatu Aisha teg ci loolu mooy xadiis Ibn ba mu génnee àddina nag ay soxnaam daal di intikaaf gannaawam eh, léegi nag ñoom ñoom yii lañu ñu tegtaloo nekkoon nag affaire bi euh, c'est tellement clair clair que kon ak hadiisu Seydou Seydina Abu Hurayra yee ki mel noonu nga xam ne imaamu Muslim moom la indi ci saxiixam di noonu euh, yooyu que ne lii day wane ne kon sawaay intikaaf mooy nit ki il faut mu nekk koo xamante ne nii il faut mu ànd ak woor képp koo xam ne yow ma ngay intikaaf bu fekkul nga woor sawaay ton intikaaf n'est pas lay lasta bi mu'takif yow moom de toute façon xaw ma loo liggéey waaye mooy xamal ne yow intikaafoo waaw <laughs> waaw kon loolu bo bo bo sànq bi ñuy wax am na ñoo xamante ne Euh, Seydina Xudayfa radiyallahu anhu dañoo jële ci moom mooy ci est-ce que ci jàkka man nañ ko def ci jàkk moom dane ci ñetti jàkka yi nga xam ne euh, yi ñu xam kese lañ koy def quoi mais loolu dëgërul na ah, imaam al-Hafiz mu ngi koy tudd waaw ne jëli nañ ci fa nag mu ne loolu dama ko fàtte woon sànq dama ko fàtte woon sànq ah mais intikaaf du man a nekk lu dul ci ñetti jàkka yi mooy jàkkaay Médina jàkkaay Makka Médina ak Baytul Maqdis voilà mais loolu Euh, du dëgërul waaw Hudayfatu ibn al-Yaman kanta asa euh, moom ñu jële ci moom mu ne ci masjidu Makka ak Medina kese la waaw léegi ñu jële ci Sa'id ibn al-Musayyib lu gën a tumaranke moom mu daal di koy yemale ci masjidul xaramul xaramul madani ci masjidu euh, yonent bi alay saa saam bu Medina wee yii nii ay wax la yu mën a naroon yu ma fàtte woon waaye looyu dëgërul voilà loolu do nga koy boole ci fële léegi nag ñu ngi ci mas'alaam est-ce que woor charte la ci kon imaamu Nawawi wax nañu li nga xam ne ñu ëpp loolu la wax te mooy waxu imaamu Abu Hanifata al imaamu Malik eh, eh, eh, rahmatullahi alayhi ñu bari waaw que ne intikaaf moom de toute façon loolu la ndax xadiis yi ah, mu ne Kanta waaw waaye euh, sauf que euh, ñépp nag d'accord na intikaaf fi ñu ko gën a mooy. Eh, ci al ashru awaaxir ci ramadan comme ni ko ne saa saam doon dàkke doon ko def léegi nag mu ne kanta ñun wa madhabu shafi'i wa ashaabi wa muwaafiqihim anna sawma laysa bi shart bon parce que imam ahmad jële nañ bon ab riwaaye comme bu wax waa ñi mu njëkk a waxa ah, day chartal li nga xamante ne mooy koor waaye li gën a dëgër ci moom mooy ne non koor comme imaamu shafi'i nii muy wax imam al al al kii di wax ne imam nawawi ne mazhabu Shafi'i ak mbokkam yi ak taalibe yi moom muwaafiqi mag ñi dëppoo ñoom anna sawma laysa bi shart li sihhati al-i'tikaf bal yasihu i'tikafu al-fitr waaw wa yasihu i'tikafu i'tikafu sa'atin wahida wa lahdatin wahida waaw kon loolu gisoon nañ ko sàng mu ne kanta ñun nag suñu mazhab mooy koor da ci dul ak ñi ànd ak ñun dara la ci du shart waaw loolu moo tax mu ne la moo tax nit ki mën naa ki ki dog wóorul di añ di ndikki bu ko neexee i'tikaaf walla la buy dem ci jàkka ji rek ak bu ko di demee na ko yéene voilà moom lay baabul sahabi doon wax sànk naan ñi nga xam ne dañoo sàttal koor kon ñooñu il mu nekk bés am ci ñoom ñu ne bon man na woor sax waaye mu bañ a mat bés i'tikaaf bi voilà moo tax al imam ibn Qudaama te loolu imaamu Shaafi'i wax mooy waxu ñoom mooy li gën a siiw ci Hanbali yi mooy que ne mu ne moo imam ibn mu ne al mashhuur fil mu ne li gën siiw ci suñu mazhab ñun xanbali yi mooy i'tikaaf day dëgër day wér ci loo xam ne woor àndu ci mu ne ruya daalika an aliyin mu ne lii jëlee nañ ko Seydina Ali ibn Abi Talib wa as wa ibn Mas'ud ak Abdallah ibn Mas'ud wa Sa'id ibn al-Musayyib ak Sa'id ibn al-Musayyib sangu tabi'in wa Umar ibn Abdul Aziz xalifa bi alxamis euh, al umawi muy Umar ibn Abdul Aziz wal Hasan sayyidina al Hasan ibn Yasaar wa Ataa ibn Abi Rabaah wa Taawus ak Taawus ibn Kaysaan wa Shaafi'i imaam Shaafi'i wa Ishaaq ak Ishaaq ibn Rahawayh xaritu imaam Ahmad hmm? voilà waaw léegi après imaam Ibn Qudaama wax riwaay bi ma la doon wax ne dafa am lii mooy mazhabu Hanbali mais am na benn riwaay bu jëlee ci imaam Ahmad comme ñoom imaam Abu Hanifa ak imaam Maalik moo tax mu ne waan ahmad riwaya uxra anna sawma shartun fi al-i'tikaf waaw qaala taka i'takafa yajibu alayhi as-sawm voilà mu ne euh, loolu euh, euh, waaye am na benn riwaay boo xam ne buñ jële ci suñu sëriñ bi di ahmad waaye lool du seen giiraan ah. voilà kene koor moom charte la ci waa ji bu dee dafa i'tikaaf day fara day war mu nekk ne daa waroon loolu wax nañ la imam an-Nawawi wax na sànq ne Abu Hanifa al imam Malik tamit ñoom euh, ak ñu bari te loolu ku mel ni sahaaba yi ibnu Umar imam ibnu euh, Qudaama nee na wa ruwiya an zalika an ibnu Umar loolu ko ci ibnu Umar wa ibnu Abbaas wa Aisha wa bihi qaala wa Malik Abu Hanifa wal Layth wa Thawri wal Hasan ibnu Hayy ah, mu ne loolu loolu ñii mu tudd ñii ñépp nag loolu la wax kene fokk mu am dañu cee sartal koor mu ne ñoom fi ñu ko teg mooy hadith yi xam nga imaam nooy dan la hadith yi la hadith yooyu da doon wax ci ashru awaaxir la waaye imaam Ibn Qudaama mu dolli ci ne bokk na ci leneen lu ñuy tegtoo li maa ruwiya ndax li ñu jële ci sayyidatu Aisha an nabi sallallahu alayhi wasallam mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu an sayyidatuna Aisha ne la i'tikaafa illaa bi sawm rawaahu Daaraqutni mooy ne ne yonent sallallahu alayhi wasallam dane la i'tikaafa amul i'tikaaf de illaa bi sawm lu dul ci koor mooy il faut woor la nekk li nga xam ne moo koy laay taayal waaw mu ne leneen lu ñuy tegtaloo anna Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu ja'ala eh, alayhi an ya'takifa bil jaahiliya mooy liñ doon wax sànq xadiisam bu siiw boobu ne dafa nizaroon daal di intikaaf ci jaahiliya mu laaj yonent bi alayhi salaam mu ne ko yonent salaam ne ko intakif wa sum te xadiis o imaam Abu moo ko soloo ne ko intikaafal defal intikaaf bi nga nizaroon te nga woor eh, waaye nag lii nii ginul dëgër de façon lii ginul dëgër te loolu <laughs> dinañ ci ñëw Euh, léegi li doon wax sànq euh, Shafi'i yi ñoom fi ñu teg te imaam An-Nawawi doon ko après ñu dagg wax waxu imaam Abu Qudama imaam An-Nawawi rahmatullah alayhi dane loolu de toute façon li koy wane mooy hadith Seydina Omar bi radiyallahu ta'ala anhu biñ fi wax sànq mais dane yonente bi saa salam ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam inni nadartu fil jahiliyyati an a'tika fa laylatan fil masjidil haram fa qala an-nabi sallallahu alayhi awfi bi nadrik waaw mu ne yonent saa salaam Seydina Omar radiyallahu anhu dane man dane saa salaam man de damaa nizaroon ci jaahiliya quoi mooy dama ne ci réeru laata l'islam ma i'tikaaf benn guddi ci al haram muy la mosquée de la Kaaba zaadaha Allahu sharafa yonent saa salaam ne ko matalul sa nizar ñii bu doon ne koor dafa nekk charte mooy i'tikaaf doonu ko woon mën a def ci guddi parce guddi du du bërëb bu ñuy woor quand même du jamonoy woor voilà loolu la léegi nag ñun nga ne leen ah, léegi léegi léegi xadiis yi ñee wax nag mais même xadiis bi la ah, mais suuf ko foofu dafa am laa euh, kii euh, imaam Seydina Omar yeneen saa sam dana ko i'takif wasum waaw woo euh, defal i'tikaaf waaye nga woor ñu ne xadiis yooyu daraa ci waaw lu tax ñu ne xadiis boobu noonu tafarrada bi Abdullah ibn Budayl waaw wala Budayl Abdullah ibn Budayl moom moo ci wéete woo wa da'if te wérul waaw moo tax mu ne mu ne Abu Bakr al imaam Ibn Qudaama mu ne Abu Bakr an-Naysaburi nee na hada hadithun munkar mu ne hadith la boo xam ne bu ñu bañ la boo xam ne demewul noonu wa sahihu li wér anhu ci Seydina Omar ma akhrajahu al-Bukhari alladhi dhakarna anifa moo lim tuddoon ne dafa nizaroon wax ko Yonent saa salaam ci jaahiliya mu ne ko matalal sa sa nizar léegi nag. nga ne waa eh attention des na hadith sayyidatu Aisha bi nag radiyallahu anha ne yonent saa salaam nee na la i'tikaafa illaa bi sawm te imaam ad-Daaraqutni eh, daal di koy solo amul i'tikaaf lu dul day ànd ak woor gars ñoom ñu ne hadith boobu ci sayyidatu Aisha la yem waaw hadith boobu ci sayyidatu Aisha la yem képp ku ko yëkkati képp ku eh, imaam al al Ibn Qudaama mooy waxaa ah, ci al képp ku ne yonent bi saa saa moo ko wax faqad wahima def def la waaw te loolu bu ñëwoon ba jàpp ne sax affaire bi wér na mooy loolu li nga xamante ne nii mooy li muy teg rek mooy dañoo sopp koor bi parce que loolu Seydina Omar manu ko ne euh, damaa nisar euh, daal di euh, dama nisaroon intikaaf ci guddi ci laylatul almasjidu haram mu ne ko matalal sa yéene ba pare ngeen ne loolu du intikaaf intikaaf la tudd léegi kon nan ngeen mën a wax ne xanaa du ngeen mën a guddi gi day woo nan ngeen mën a waxee ne kon intikaaf il faut mu am koor ah kon loolu li nga xamante ne nii ah. mooy li gën a dëgër kene moom woor moom laysa bi charte ci wàllu i'tikaaf insha allahu taala te lool ñu ciy bàyyee xel li imaamu Nawawi wax vraiment daa am lu ama xam solo waaw waaw yow saa booy dem ba jàkkat yéeneel ne damay i'tikaaf waaw waaw fa yanbaghi li kulli jaalisin fil masjidi lintidaari salaatin aw li shughulin akhara min akhiratin aw dunyan wan al i'tikaaf voilà <laughs> loolu la loolu lu ama am soloole wallahu taala alam ha waaw hein mu ngi noon ta hadis sayna Umar boobu aw fi bi nazrika euh, sahihayn mu ngi mu ngi ci Bukhari Muslim ah, rahmatullah ala al jami' hein loolu lu hama ham soloole hmm Abdullah kon ginnaaw lii bi nga xamante ne nii ci lañu gis lii waaw ah eh, Imaam An-Nawawi boo wax na yoo xam ne gisoon nañu ko waaw waaw li ñuy wax la yajuuzu ah naa wa hada alladhi ikhtisasi bil masjid kene eh, eh, i'tikaaf nekk lu dul jàkka wa annahu la yasihhu du wér fii ghayri leneen wa madhabu Maalik wa Shaafi'i wa Ahmad wa Daawud al-jumhuur sawaa'un ar-rajulu wal mar'a waaw mooy loolu gisoon nañ ko loolu Muhammad ibn Umar ba la ñu la waxoon euh, Maliki boobee mais loolu dëgërul waaw kon i'tikaaf moom ci jàkk rek mu a wa qaala Abu Hanifa yasihu i'tikaaful mar'a fi masjidi baytiha loolu gisoon nañ ko su dee jigéen jàkkaay këram fa muy dajale euh, wal mawdu'u yu muta al muhayya min baytiha li salaatiha fa muy waajal mu koy jullee loolu mën naa ne euh, wala yajuuzu lir rajuli fi masjidi baytihi waaw du mën a nekk ci jàkkaay këram bu dee góor parce que mazhab qawlun qadim la da'ifun waaw ah, am na ñoo xam ne mano permettre noonu comme niñ ko gisee euh, euh, ci Maliki yi mais du lool du Maliki yi ñoom ñoo ne mën naa nekk comme que góor ak jigéen affaire bi naafila kese la ah man na koo def ci jàkkaay këram quoi waaw <laughs> ah. <laughs> hein waaw waaw wok kon loolu gisoon nañ loolu wallahu ta'ala alam léegi euh, ban masala ci def léegi mu des mooy waa léegi ki nga xam ne day intikaaf bu génnee nag génn loolu waxoon nañ la xadiisu sayyidatu Aysa bi doo doon wax sànq ne yonent bi alayhi salaatu salaam doonu loon génn lu dul li xaaja kaana rasuulullaah sallallaahu ah, bu doon intikaaf doonu loon génn lu dul li xaaja lu dul aajoo ko doon tax a génn waaw loolu mooy xaajatu insaan léegi nag loolu mooy wax mooy mooy waa léegi man bu ma intikaafee est man naa jekki rek génn voilà j'ai un ami bu ma woo xaaral ma dem euh, dajeeg moom ci génn jàkka ji dem seeti ko ñëwaat wala boo nàngam ak nàngam loolu nag mooy wax bi euh, loolu al imam nu mu ne de toute façon euh, boroom kii moo takif kii itikaaf amul amul possibilité di génn lu dul loo xam ne manu la ñàkk waaw waaw mu ne comme li sayyidatu Aisha wax na as-sunnatu lil mu'takifi an la yaxruja illa lima budda lahu min mu ne liy sunna ci kiy intikaaf mooy du génn lu dul loo xamante ne manu la ñàkk ci moom waaw te gisoon nañ sànq waxoon nañ la yeneen saa salaam da doon yor boppam sayyidatu Aisha mais mu ngi ci biir jàkk ji waaw te mu ne wa kaana bu dajee booloon wala yadxulul bayta illa li xaajatil insaan te yeneen saa saam doonuloon dugg ci kër gi lu dul aajo yi nit loolu waxoon nañ ci léegi ne la boolu mooy jàkka yi nga xam ne temps yi nga xam ne jàkka yi nekk ci jàkka ji waaye bu ma nee jàkka mooy enceinte mooy li nga xam ne mooy jàkka ji daa amaale foo xam dañ ko waajal ñi ray toilette bu boobaa yow foofu ngay dem lu dul li nga xam ne comme sangu set yoo xam ne léegi mënoo ko fa def waaw bu boobaa nga dem sa kër sinon yi nga xam ne yëpp man nga koo def ci jàkka ji kenn dootu la permettre ngay dem naan yoneen saa sab loolu la def ñu ne la waaw parce que loolu jamono jooju noonu la woon toilettes yi newul woon foofu voilà waaw kon nag euh, moo tax al imam Ibnul Munzir mu ne ajmaa ahlul ilmi ala anna lil mu'takifi an yakhruja min mu'takifihi lil gha'it wal bawl wa li anna hadha mimma la budda minhu waaw waaw waaw wala yumkinu fi'luhu fil masjid <laughs> falaw batala al i'tikaafu bi xuruuji ilayhi lam yasih li ahadin al i'tikaaf <laughs> waaw wa li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana ya'takifu wa qad alimna annahu kaana yaxruju li qadaa'i haajatihi voilà wal muraadu bi haajati al insaan al bawl wal ghaa'it kuniya bi dhaalika anhumaa li anna kulla insaanin yaxtaaju ilaa fi'lihimaa waaw léegi nag mu ne wa fii ma'naahu al haaja ila al ma'kuuli wal mashruub idaa lam yakun lahu man ya'tiihi bihi falahu alxuruju ilayhi ida ihtaja ilayhi waaw wa ida baxatahu alqayu falahu an yaxruja li yataqayya waaw li yataqayya xaarija almasjidi wa kullu ma la budda lahu minhu wala yumkinu fi'luhu fi almasjid falahu alxuruju ilayhi wala yafsu wala yufsidu i'tikaafahu wa huwa alayhi ma lam yatul waaw léegi mu teg ci liñ doon waxtaan wa kadhalika law al khuruj ila ma awjabahu Allahu ta'ala alayhi mithla man ya'takif fi masjidin la jum'ata fihi fa yahtaju ila khuruji li yusalli al jum'a wa yalzamuhu wa yalzamuhu as-sa'yu ilayha falahu al khuruj ilayha wala yubtilu i'tikafa ah <laughs> loolu waxoon nañ ci sànq al imam ibn al munzir rahimahullah mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ko ne kii def i'tikaf mën naa jóge fa muy defe intikaaf ngir dem loo xamante ne euh, comme xayta dem ci toilette yi soxla boppam ci toilette yi moo xam ci tuur ndox wala xayta ak lépp loo xam ne manu la nekk manu la ñàkk mu def ko te manu koo def ci jàkka ji lii lañ la doon wax sànq mooy lépp loo manu la def ci jàkka ji yow te te nit ki war koo mën a def mooy ay ay nécessité la yu ànd ak nit ki ay daruraat la yoo xam ne foog nit ki di ko def comme dem ci toile bi te manu ko def ci jàkka ji moo tax mu tënk manu ko def ci jàkka ji léegi dañ naan ñun mën nañ ko def ci jàkka ji en tout cas jàkka yu bari bu dee nag jàkka man man c'est possible am na jàkka yoo xam ne amuñ toile mais loolu c'est mais yi nga xamante ne am na ko loolu kon mooy lii al hukmu yaduru ma'a illati day ñëw atte bi day daw ak tax tax bi jàkka bu amul ñu ne la waa bii amu ko waaye ba ko am yow doo fa génne di dem sa kër naan nangam ak nangam déedéet voilà kon lii la lay wax ne ndax yooyu yépp mënuñ ko woon def ci jàkka ji ndax yeneen saa salaam da doon intikaaf te xamoon nañ ne da doon génn ngir faj aajoom te aajo googu mooy li jëm ci li nga xamante ne mooy ci toilette ya waaw mu ne loolu lañ ci jublu di ko wax nii mu ne te bépp nit tamit boo xamante ne bépp nit daa soxla ci ñaar yooyu waaw di dem di tuuru ndox wala di xayta di dem ci toilette yi képp koo xam dafa intikaaf loolu dal ko mooy il faut mu dem foofu mu am pré euh, aajo gi foog mu jóge foofu dem mu ne nag ci maanaawu loolu ci li muy lekk ak lu bu dee ne yow ah sawaay foog muy lekk ka naan bu dee ñene dañoo da daa war a woor mais bu wooree du dog wala xëdd ah yooyu kenn du ko ne ah eh, eh, sawaay doo fi def yooyu ah non yow doo doo doo mooy bu boobaa bu dee amul ku ko indil waaw amul self wala kii nu mu tudd Uber Eats <laughs> wala livraison nga toog ci jàkka ji boo ko ma mënee loolu ngay def ah loolu lañ lay wax lépp loo xamante ne nii manoo ko def manuñ la ko defal manoo ko def jàkka ji wala tamit ñuy tere ku lekk ci jàkka ji waaw ah, parce que bu dee gars yi dañoo dese silvissé bu ñëwee kii lekk bàyyi ay ay meet fii lii wadd fii ay ay ceeb yu wadd fii bàyyi duñ nettoyer dara léegi gars yi jël ñuy jàkk ah bu boobaa ñu jiite jàkka ji am nañu jël résolution ne léegi boo on interdit de manger dans la mosquée même ci biti parce que ci biti tamit mooy enceinte bi ci ëttu jàkka ji tamit dañ koy tere parce que gars yi dañ fii sànni seen kii jël lekk sànni seen canette sànni seen aver sànni seen kii lu nekk loolu léegi c'est interdit am nañ ci droit voilà mais sinon bu dee yooyu mën nga koo def mooy yow ci da ngay ñëw fi nga xam ne ci enceinte mosquée bi fi nga xam ne lañ ko permettre ah waa ji Uber it bi wala livreur bi daal di ñëw ci bunt bi mu jox la sa ke sa carton bi nga xamante ne moom ngi livré ñu jox la ci euh, sa ñoom Burger King wala yi nga xamante ne ñoomin KFC wala yi nga xam ne ca ñoom ceebu jën ki maafe moom nga daal di koy commandé waa ji daal di la koy cag bi daal di la koy ëndil nga daal di jël daal di fay daal di duggaat Euh, bu dee ci agité la na nga ko def nag ci ay poubelle yoo xam ne c'est des jiyaasa bu dee nag bool la boo xam na nga ko war a delloo na ko toppatoo après nga delloo ko waaye bu ko teg foo xam ne day lor a ñeneen ñi ah day lor ñiy julli seeg ñi fay ñëw voilà loolu il faut ñu ci bàyyi xel kon mu ne kon maanaawu dem ci toilette yi kii mi'tikaf te mënu koo def ci jàkka ji maanaawam ci la lekk ak naan nekk ah. waaw bu dee na amul ku koy indil waaye bu dul lool sax yow sa waa kër dañ lay mën a indil sa añ ci sa intikaaf bi wala sa bu dee bon loolu moo ñu ne man nga koo def ah <laughs> loolu lañ gis ne moo gën a dëgër <laughs> waxu saafee yeeg li gën dëgër ci ngiru xanbal yi li gën a siiw voilà que loolu obligé wul ngay woor voilà kiy def intikaaf mais bu dee comme Hanafi yeeg Maliki rahmatullah alayhim ñi nga xam ne rahmatullah alayhim ne dañu ne affaire bi foog nga woor kooku xëddëm wala ndogoom bu dee njabootam man nañ koo indil doomam wala soxnaam wala yooyu indil ko xëddëm kooku muy dem. voilà voilà <laughs> waaw waaw lépp loo xam ne daal manu koo def ci jàkka ji te manu la ñàkk mu def ko kooku mën naa génn te du yàq intikaafam bu dee ne mu ne woowu waale yi léegi nag dañ koy gàll ne ko nag bu fa yàgg ah, dem fa nag di waxtaane yeneen jëli añ bi ca kër ga wala dem añ ca kër ga après toog fa nag. ah di seetaan Ligue des champions parce nag wala xëdd gi wala ndog bi bopp demaale di yëraale Ligue des champions parce que tey la finale bi wal iyaazu billah yow sa i'tikaaf gi moom fan nu ne <laughs> wala nga dem fa ah dugg ci yeneen considération lu nekk nga seet seet lu ko fa ngir gën yàgg ci kër gi déedéet <laughs> déedéet bu fa yàgg defal li la fa tax a jóg après nga dellu waaw maa ubiha li darura moom <laughs> yu qaddaru bi qadariha <laughs> la règle bi wax dañ la koo daganal parce lu man na ñàkk tax ñu ne la man ngaa génn ca intikaf boo demee dañ koy natt la nga fa soxla waaw ah, doo dem nag naan ah, ah, waaye mu ngi fi di nooy ba léegi yàqu na <laughs> yaa ko tey yow ab reer nga jël si woon wala am ndogu yóbbaale xëdd ngir bu xëdd da dégg après nga ñëw ay waay <laughs> yow yaaw yow ah <laughs> léegi imaamul mu amul munzir nag mu teg ci leneen mooy xam nga lii lañ doon wax ne la li tax xanafiye ah, yeeg malike yeeg ñooñu naan la ak imaam xamu naan abu xanifa eh, ak imaamu malik ak ñi nga xam dañ ne noo affaire bi nag attention bu dee la il faut waa ji fi muy intikaafe bu dee ajjuma doo ko fay fekk mu defe ko foo xam ne ajjuma la par force parce que bu ko fa deful te Shafi'i imaamu Shafi'i na moom bu dee nag àjjuma kooku nañ mu def ko ci àjjuma ci jumaa ji ah. parce que sinon bu génnee day dagg affaire bi imaam Malik def ko charte mais nekk foofu léegi loolu nag la imaam Ibnul Munzir nag nañ ne amaana loolu mooy lii muy wax euh, euh, mais waxoon naa la même bu dee loolu la jàpp ne moo gën a dëgër yow defal li gën bu dee sa sa sa intikaaf yi ngay def àjjuma da la fay fekk julli àjjuma. yow fexeel nga seet jumaa ji nga defe ko foofu ngir génn ci wax ci quoi sinon boo ko defee ci beneen jàkka boo xam ne duñ fa taxawal àjjuma mais sa sa sa itikaaf bi daa waroon a jël comme ki nizaroon parce que mbir mi foofu la samratul xilaaf ki nga xam ne dafa nizar ne day itikaaf par exemple ñaari fan alxames ak àjjuma ñee dañ naan la hé demal ci jumaa ji laa wax parce que yow ajjuma ji julli ajjuma ji da la fay fekk te boo fi génnee boo ko defee beneen ja booy génn sa ja intikaaf bi nag la bu dee beneen jàkk nga ko defin bu nag leen yi nga xamante ne mbiru doomu aadama la lañ lay permettre nga dem defi ko mais li la yàlla farataal nag loolu lañ gis ne ah, lu def lool boo war a def lool demal ci ja nga defe fa que ajjuma da la fay fekk bu ko defee yow yow yow di nga génn ci wuute yi quoi. moom nag la la imaam Ibnul Munzir naan ak lépp loo xam ne wa kadhalika lahu al-khuruj ila ma awjabahu Allahu ta'ala alayhi ñeel na ko kii i'tikaaf mu génn ci li nga xam ne borom bi moo ko farataal waaw te mu soxla fa yaxtaaju ila xuruji li yusalli al-jumu'a comme mu génn dem julli ji àjjuma te dafa dafa war ci moom mu dox jëm fa falahul xuruju ilayha kooku ñeel na ko mu bàyyi jàkkaam jooji génn dem fa jumaa ja julli ji wala yabtul i'tikaafu te Hmm? waaw kon mu ngi noonu lii moo tax al imaamu ñoom Abu Hanifa imaamu Shafi'i imaamu Malik ñu ne la a ah, comme que loolu la ma kon intikaaf bi fokk nga defe ko ci ajjuma ji ci jumaa ji parce que bu dee ajjuma da ciy jàll loolu euh, waaye wallahu taala alam ah loolu daal na ko ci di bàyyi xel quoi waaw moom ne man daal laa lii la lii la def loo xam ne daal ihtiyatan li diinihi ngir sàmm ci wàllu diineem loolu lu ama am solo la wallahu ta'ala a'lam kon nag ci kaw nii jeexal nañu insha allah masala yi nga xam ne ñooy wër wërlu ci wàllu i'tikaf bi nii eh, léegi bii di ñëw nag ñu dugg nag ci